xol ñu ngi koy jàngal waaw indil leen ko nuñ jaaree ko ci ay misaal yoo xam ne yu xewoon la wala yoo xam ne moom ngay sadd ngir wax leen ñoom mettre leen en garde wala xamal leen wala tere leen. moo tax yeneen tubaab saa saa am ne masalul qaa'imi fi hududillah misaalam mooy di jàngalee par des misaal te loolu moo tax al al Qur'an gis nga misaal yi ñu ci baree di jàngale waaw waaw. masalul ladina hummilu tawrata thumma lam yahmiluha ka masalil ximaari yahmilu asfara waaw suñu boroom ne masalul ladina misaalam ñi nga xam ne hummilu tawrata dañ leen a yenoon ngir jàjjloo nit ñi jooy gëm yàlla yi ñu sori jikko ju mel noonu ñi nga xam ne dañ leen a yenoon tawraat def jox leen ko ngir ñu jëfe ko dund ko daal di koy transmettre nit ñi xamal leen ko ah lamboo ay ndigalam tey sori ay tereem summa lam yahmiluha ñu bañ koo nag yenu bañ koo supporter bañ muy waa banu Israaïl alayhi salaatu wassalaam yépp ci ñoom mu ne ñooñu de kamasalil ximaar yi ñooy misaalum mbaam la yaxmilu boo xam ne dafa yenu asfara ay livre ay téere yu précieux te am njariñ waaye jariñu ko dara waaw da koy diisal kese loolu misaal la ak tarbiyatu bil misaal moo tax fii mu ne masalul qaa'imi fi huduudillahi wal waaqi'i waaye dañ ci xam ne yonent lay saa saam lii muy wax lii muy wax naan ka masali qawmin istahamu ala safina dañoo tegoo bant loolu dañ ci xam ne tegoo bant lu mën a nekk la mooy lépp loo xamante ne nii mooy mënuñu ko séddale noonu kese dañ ciy tegoo bant al sharia dafa yoonal lool moo tax yonent lay saa saam bu doon dem xare war a ànd ak kenn ci soxnaam yi du ñëw ne yow demal kaay Aïcha maa yow a ànd Hafsa maa yow a ànd ummu ummu ummu ummu a ànd déedéet day tegoo bant ay bant ku nekk mooy bu doon tey mën na nekk ay bant yoo xam dañ ciy bind turu ku nekk ñu dugalu foofu kenn du ko gis ñu yëngal am ku jóge nee rek ñu yëkkati bu ñu au hasard bu génn rek kooku mooy ànd ak moom waaw lépp loo xamante nii ci kaa la nekk noonu lañ koy defe waaw nga xam ne mënoo koo départager mënuñu koo départager waaw wala ñu ne ah ñaar yii de ñoom ñépp ko moom léegi nag ku nekk bëgg benn waaye xamul ñu ñuy def ñu ne eh xam nga leen la dañuy def croix waaw dañuy defoo ah eh, tegoo bant walla ñu ne dañuy def pilo face yow bu dee pile monnaie bi buñ ko yoree benn côté bi bii bu dee côté bii moo génn lañuy ñuy sànni ci kaw bu waddee côté bi fa bi feeñ ci kaw jàkkaaroo asamaan ci kooku moom moom bu dee bu ki mboolem basam mel noonu kooku ci boppam mooy ki nga xamante ne nii moom mooy jël mbir mi loolu lu dagan la ci li nga xamante ne nii mooy euh, l'islam da koo yoonal ci boobu ci côté bu mel noonu lépp loo xam ne mën nañu koo takke noonu mën nañu ko séddalee noonu noonu la ñuy def kon loolu dañ koy jàngee ci fii mooy ñii biñ ñëwee ci gaal gi ku nekk ah ku nekk bëgg ñi bëgg nañoo kenn kenn bàyyeewul sa bopp bu dee ñoo ñëw rek kenn ci ne ñenn ñi ne non garaawul man ngaa jël lii loolu jarul ñuy tegoo bant déedéet jarul mais bu dee ku nekk da koo bëgg te ku nekk ci am àq boo xam ne mënuñu koo kii mënuñu jël ne yow euh, d'office yaa moom lii yow kee dañuy tegoo bant voilà moo tax istahamu ala safina léegi nag biñ ko defee ñenn ñu nekk ci kaw ñenn ñu nekk ci suuf tam loolu bu amee mooy amatul objet de contestation bu amee kenn mënu lu ñëw rek ah non non non man je ne suis déedéet mu ñu defee tegoo bant jeex na waaw bu tombee ci yow yow la bu tombewul ci yow ne ne sois pas mauvais joueur waaw bul nekk mauvais joueur mooy nga <laughs> tombewul ci yow nga dem xam ne tombewul ci yow voilà mu ngi noonu kon nag mu ngi noonu mu ne nag ñi nekkoon ci kaw la lañ def ñoom buñ bëggoon ndox dañ doon jaar ci kaw loolu yi dañ ciy bokk ba pare. mooy jaar gañ fay jaar doon nañ leen am benn façon lor buñ bokk loolu dañuy xam ne ay nit bu dee dañoo bokk benn mbir comme ñoo xam ne ñoo bokk kër dëkk mooy façon lor yu ndaw yooyu loolu dañ nekk loo xam ne dañ koy jëllale borom bi nag mooy dañ koy jéggale jëllale mooy yoo xam ne manu la ñàkk waaw waaw yoo xamante ne yow fii mu ne booy booy dem ci toilette yi fekk waa yi mu ngi toog amaana yooyu nga war a ubbi buntu beeg yooyu te moom boo ubbee ndànk sax mu yëg ko loolu mooy yu mel noonu kenn du la ne ah bul dem ci toilette yi bàyyi ba mu yeewu déedéet mooy façon yooyu dañ koy jéggale waaw moo tax gaa yi nañ noonu ñun saa bu ñu ci kaw dañ leen di ba nañ bënn fii bu ko defee duñu duñu yéeg te tamit dootuñ leen lor mooy lor yooyu moom mooy manu la waaw waaw loolu moom mooy nit ku nekk war na koo mën a supporter waxuñu nag lu exagéré loo xam ne kenn du riaya kenn du toppatoo àqu ki ci des wala ku nekk di def maa tey boo ñëwee taal sa rajo yokku ko keneen ki du mën a nelaw nga toog les gens ñu di jaay fulla ñu lay wax nga naan boo koy lu ciy sopp man damaa man je loue damaa loué man tamit je paye mais ma ma ma ma ma loolu ay ma loué nga da ngay fay damay fay déedéet waroo waxe noonu waaw waaw. te tamit dañ ciy jànge fii li nga xam ne moom la gaa yi di wax ci waa nasaraan yi loolu ñun xam nañ ko ci l'islam bu yàgg quoi la liberté des uns day yem fi nga xam ne liberté des autres waaw mooy mënoo ñëw di lor ñeneen ñi parce que man maa bëgg comme que a bokk mbir mi mooy àddina bi ñoo ko bokk kër bi ñoo ko bokk quartier bi ñoo ko bokk ville bi ñoo ko bokk nekkul man lu ma neex kese fii daw déedéet du loolu de il faut respecter ñi ci des waaw te waaw nekkul ne waa ji bëgg na bënn fee alors nañ ko bàyyi bu bënn parce que liberté c'est ça mais c'est c'est c'est c'est chez lui ah ne bu ko yàqee ñépp yàqule waaw kooku ñépp a war gis nga suuf sii ñu nekk suufu si yàlla sii mu a inna ardi wasi'a gis nga sama suuf si dafa yaatu. mu ne maa leen fi indi wastamarakum fiiha ma dundal leen bëgg ngeen dundal suuf ci di ma wéetal di ma jaamu waaye di fi dundi loo xamante ne dabax fi def fi yoo xamante ne ci ngeen di ma mën a ma jaamoo dina jag borom bi loolu moo ñu ko def loo suuf sii benn gaal la moom misaal yonent bay sa sam loolu la ñuy misaal gis nga suuf sii ñu nekk kaw suuf gaal la boo xamante ne gis nga ñun ñëpp ay locataire lañ gis nga ñii nii gaal ay locataire lañ gis nga buñ àggee fa ñu jëm wala seen croisière bi jeex wala seen seen seen seen escapade bi jeex mooy mooy bànneexu ñuy bànneexu di wër bi def le tourisme ci ndox mi bu jeexee dañuy delloo ba moomuñu ko de ñu ne tam kër yi jàpp ne ko moom mais yow kër gi nga taxaw ne yaa ko moom yaa santan yow yaa fi newoon yow ku ko moomoon soit àll la woon boo xam ne kenn dëkku fi woon wala bu nekkoon kër gu fi newoon bu yàgg te xam nga ne propriétaire ya stoppeeku na du yow yaa ko moomoon yow waaw xam nga ne moom kër gi nga dëkk en 1902 moom moo ko woon yow mooy wastaxlafakum fiihaa koo fële du ñu borom naan moo leen indi def ngeen xam ne mu euh, euh, ngeen ragal yàlla euh, kii leen wa anfiqu mimmaa ja'alakum mustaxlafiina fiihi te dee leen euh, ci li nga xam ne borom dee def ngeen ciy wutu wante kër yeeg alal yeeg kër lépp oto yeeg lépp dañ koy wutu wante suuf see ah, dëkk yi ñu ne leen yéenay leen liyone jamono jii yéen da yéenay leen liyone waaw waaye yaa santan liyone yii fi nekk bu ñoom ñoo fi newoon en tout cas ci ñoom bu defee ñoo xam ne ñu ngi dund ba léegi ay benn ci benn lañ waaw loolu lépp nag mooy dañ fi wutu woon te kese noonu la kon nag loolu nga xam ne dañ koo bokk jamono jiñ ciy nekk ñun ñëpp nekk ay locataire ci suuf si bés bu ñu bàyyee ñoo xamante ne xamuñu dara bëgg bënd suñu gaal gi bënd suñu gaal gi mooy la li yàllay xaraamal ñu ne ñoom dañ ciy taxaw dañ koy def comme mooy alwaa euh, ki nga xamante ne mooy alwaqi'u fiha waaw moom lañu suñu borom di euh, yonent bay saa saa di jox misaalu taxaw ne yi fi yàlla tere kenn du ko def te bañ na ko waaye di aaye nit ak yi xam ne dañ ne par loolu la def foofu ne dañoo war a dañoo war a daganal sàngara kooku mu ngi bënd suñu gaal bi waaw léegi nag bu ngeen toogee naan mais c'est la liberté ah on est des laïcards ah. waaye ñun ay laïc la yow doomi laïc maam laïc waaw baax na loolu mooy yéen ngi bënd seen suuf yéen ngi bënd seen gaal. waaw te bu ko bëndee dox maa ko ne ah waaw fii daal dara les femmes sont libres ah sont propriétaires de leur corps ah. lu leen neex def lu leen neex solo ngeen bàyyi ne waaw ñu bàyyi ñu jaaree loi wala ne loolu la yéen a ngi bënn gaal bi waaw mooy jàpp ko loolu ci yàlla xaraamal yépp boo ci def noonu rek sangara si wax nañu. pire bi jeu de hasard waaw. nga ne dara newu ci yooyu dara fii waaw njaaloo kat yi dañu am carte rek nga ne ganaw mooy yéen a ngi bënn seen suñu gaal gi yéen ñi nga xam ne rek da ngeen a yeewu nekk ci réew mi te ngeen nekk ñi nga xam ne ñooy alqaimu fi hududillah li leen war bu boobaa mooy ngeen taxaw ne leen déet déet déet xanaa xamu ngeen ne lii ngeen di def bu ngeen ko defee suñu nekk ci kaw suuf dootul jag waaw suñu nekk ci kaw suuf dootul jag ndax ndox mi ngeen di bën mooy bën ngeen gaal gi ndox mi fekk si ñoom te alku nañu dañuy alku waaw di def li yàlla xaraamal ci kaw suuf mooy yaa ngi bën gaal gi ña yeewu nag bëgg jàmm ñépp nekk seen jaamu boroom kese ñoom dañoo war a taxaw waruñoo bàyyee gaa yi espace bi waruñoo nekk ñoo xamante ne nii ñoom moom bu lu gaa ñu ne bongo même bu leen du ñu wax dara toog rek naan jàmm jàmm déedéet jàmm fan waaye ji bënn gaa yi ndox mi dugg na bu boobaa di moom liñ ko bënn ak ñoo ko bënn suñu gaalu àddina gi waaw déggoo bi ñuy gis mu te nag gis nga xamal ne nahyu anil munkar gi di digle njekk ci waaye gaa yi bañ ko bañ ko waaye duniyaa daal dinañ koy euh, ñàkkal solo depuis des siècles waaw moo tax loo ci gis décadence loo ci gis décadence mooy l'islam doole gam amoon gis nga ni mu wàññee ko ba pare mon fees yeneñ ko gis fii ci xalis yi yonent ma saasan bi wax mooy lool Imaam An-Nawawi naan tabu mon baree mbugal bu ñëwee day day day day day waxoon nañ la lool xadis la mooy du baat yooyu mooy xadis mais sens bi xadis la dinañ ko gis ci buntu bii ñu nekk insha allahu taala waaw kon mooy mën nañoo nekk naan na waaye vie privée vie publique gars yi wala bon liberté gars dañoo am liberté c'est leur affaire moo tax ñi xamul dara nag ñoom lañu gis booy booy bañ yenn yi wala di di ci duut baaraam naan li xew ci réew mi seen télénovelas yi ñoom wax yu mel noonu yu yées la di ci duut baaraam. seen caaxaan yi nga xam ne moom lañ institutionnalisé ci at mi bu jeex ñu teg ci beneen lépp di ay fo loolu lépp mooy bënn suñu gaal nga taxaw di ko kaas nga ñu xamul dara naan mais ñii ñii kii kii kii mooy problème am ñii li ñuy def lu ñuy yoon am ah mais c'est leur liberté waaye ñaar ñuy suñ ñeneen seen affaire la c'est leur affaire nañ leen bàyyi mooy suñu économie dox alors kitaab non eh, eh, ci non non bi mu naan eh, nan la ko waxatee ne ne waa suuf walaw anna ahlal qura amanu wala foofu la bëgg walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min as-sama'i wal ard mel ni xamul loolu ndax waaw xamu xamu xamu ci dara ahlal qura gis nga bu doon waa gox yi ñu dëkkee gox yi waaw goxi suuf yi amano dañoo gëm waaw dañoo gëm seen borom wattaqaw ñu ñuy moytandiku di topp ay digalam tey moytandiku du sori li nga xamante ne mooy ay tereem tey bu doon ne noonu lañu melo la <laughs> fatahna alayhim barakatin min as-samaa'i wal ard waat naa ne borom bi man maa leen di wàccel laamul qasami alayhim ci seen kaw laay dotti seen kaw barakaatin ay barke a samaa yu jóge ci asamaan muy taw yu barkeel di indi xéewal yi ak richesse yi wal ard ak suuf si te jàpp ndox moomu génn ci récolte yu baax jur ji man cee lekk di suur affaire bi di dox nit ñi di ci def mbay bi bari nañ ñu xas waaw waaye malheureusement walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun waaye nag malheureusement dañoo weddi yow yàlla wax lii yow nga ñëw naan voilà lañ moo ci sa yoon waa ji dafa fumiste quoi mais dam bàyyi gars yi seen dund kan lañ kan lañ def mais c'est leur affaire seen nit la ñuy nekk def di leen neex wala seen benn taverne la il ne dérange personne la xamoo dara yow yaa ñàkk sa xam te yaa yaa yaa yële di waaw bu dee yéefar moom. waxal walaax rek waaye bu dee jullit ñoo xam ne nii lañuy xalaate walla iyaazu billaah xamuñ ne suñu gaal gi la gaa yi bën yeneen ci saa saa ko joxe ñu daal waaw ba pare nañu gis nga gaa yi buñ leen toppee fa in tarakuhum wa ma araadu halaku jami'an gis nga nouvel ordre mondial bi gaa yi bëgg mooy lan affaire bi daal ñu naan ay boo dégg ñu naan loi sur les genres façon terme yu mel noonu mooy lu yées lañ ci jublu waaw ay ay ay ay ay ay ay ay ay kii hein non discrimination wax yooyu gis nga terme yooyu foo ko dégg xamal ne lu yées lañ ca diw mooy yooyu yépp gis nga boo leen bàyyeeg li ñu bëgg bañ samp ko ci kaw suuf saxal ko fi <laughs> système bi ñu moom lañ yàgg bëgg ñoom ah. mooy daal occidentaliser la terre ñépp di xalaate ni li l'Occident li nga xamante ne nii maa harramahu l'Occident huwa haram wa maa abahahu l'Occident fa huwa fa waaw moom daal Occident di France Italie mooy Europe Union européenne États-Unis mais d'une certaine manière parce que États-Unis moom moom beneen affaire la mais ñoom ñëpp d'une manière générale ay Canada ak façon yooyu yëpp occidentaux yi ni ñu jàpp monde bi ne affaire bi daal sa waay tout le monde ngay kii loo waay neex def voilà ku neex ku mu neex ku la neex ngay sëyal ku mu neex ku mu neex ngay nangamal yu mel noonu yu bon rek ba pare nag ne loolu ba pare jaare ko Nations Unies bi nga xam ne ñoom ñeene ñoom ñoo ndayee dëkk yëpp waaw suñu réew yi nga xam ne duñu réewu tos waaw ay pakuti saxaleen tane ñu ñëw di leen imposer yenn yi waaw naan traité sàngam ak accord sàngam ak kiiwu sàngam moom mooy moom mooy garder mooy protéger liberté nàngam waaw waaw sur le sur le genre ak yu mel noonu waaw loolu noonu lay non à discrimination ak suite yooyu noonu nga xam ne mooy fa ñu ñëw bés bu ngeen leen bàyyee ba pare jàpp na yàlla yoonu yàlla newul ci lii àddina biy doxe waaw képp ku naan waxu yàlla sax dañ lay mere di la bombarder jàpp na yow ab obscurantiste nga ab terroriste ab lu nekk nga walla iyaazu billaah mu ne bu ngeen leen bàyyee bu ñu leen bàyyee ak la ñu nam ba ba samp ko ci kaw suuf fii halaku jami'an moom gaal gee yam ñoom ñëppay al waaw mooy bu buggalum yàlla di ñëw ñëpp lay maase waaw waaw waxoon na nag képp koo xam ne taxawoon nga nañ ci war a taxawee bañ ko selon maratibul izalatil munkar gisoon nañ ko ci hadith yi génn martabaay ñetti martabaay nan ngay dindee lu ñaaw sa loxo bu dee da bokk ci ñu ko mën a dindeeg loxo sa làmmiñ bu dee man ngaa leeral jàmmaarloog ñoom waaw waaw ci ay argumentation li leeral li yàlla bëgg ak yu mel noonu ak di leen wax ne sax ñoom ni ñuy raisonnement bi ñuy demee que li ngeen bëgg saxal du dëgg te ma su fee mas a nekk. lu bees nag loo xam ne xalaat bu bees ngeen am bëgg gëm loo ñu ñi ne lii yow fi mas a am te du aloo amul waaw jaare ko seen France 2 yeeg seen yeew ak France 24 yeeg seen émission kii yeeg ñu nekk ñoo xam ne am benn mbooloo la kast la boo xam ne ñoo ji ñoo jiite réew yi ndax ñoo yor les médias. nga jàmmarloog ñu mel noonu di leeral alquran ak sunna seen kanam waaw di dóor muy daal di leeral yow boo ki ki ki nga xam ne foofu la tollu ci martabaay wax leeral ak làmmiñam kooku moom bu mbugal mi ñëwee faale moom dal bokk bokk ci waaw ki nga xam ne moom xolam a ko dese xolam kese mu métti ko kooku it foofu la yem léegi nag ki yées mooy ki nga xam ne dafa dem ba mees mbir mi comme niñ gisoon ci waa banu Israël alayhi salaatu wassalaam wax nañ ne dinañ ko gis ci biir buntu bi waaw hadith yoo xam ne day leeral lu yonent ma saa saa di leeral lool waaw buy mooy buy ne leen bàyyee naan non am nañ ci droit ñun l'essentiel li am solo nañu nekk rek jàpp li alxuraan wax loolu yow yow yow yow yow loolu moo jàpp ci li alxuraan wax nit ñi di saxal jiwu bon ci kaw suuf nga toog mais jiw yi bu saxee yow boo saxalee eh, ñetti pepp dugub muy génn foofu yëpp am dugub gis nga lu borom loolu muxum loolu gis nga bu kiiwee di lay fekk yow fi nekk. yow boo jàppee ne rëcc nga say njaboot rëccuñ te yow moomu sax da ngaa waaw rëccoo mën nañ laa tentation boobu mën nañ laa indi nga mujj bokk ñu al te wallahi di nga bokk ñu al bu la borom bi repêché wu buñ leen bàyyee li ñu bëgg ñu samp ko fi def ko fi ñépp ne mii bal ñuy wax ñaan ñun amuñu ñun on est on est que des pays pauvres xam ne lay kii buñ ñëwee sax di leen wax ne lii suñu réew suñu aada kese nangu ko ñemewuñ leen ko sax wax waxu fulla ay président Sénégal yi président Amérique yi ñëw di leen wax yu mel noonu walla da ngeen a war a may liberté ñi nga xamante ni ñoom même ñoo bokk benn benn benn benn benn genre sax ñuy sëyëb yooyu ñaay wax ñu am solo sax du dëgër ñemewuñ leen koo wax naan na vous savez que suñu réew yi dans notre culture waaye waxi yambar yooyu mooy la waxal affaire bu mu leer waaw waxal mu leer ne loo ci gis suñu réew yi ah ba pare ñu jaar noonu comme que subvention yeeg yooyu ñu leen war a jox dañ koy conditionné ak yooyu moo tax ñuy commencer par ndànk xoolal téléfilm yi ñu lay wax télénovelas yi ñuy commencer dugal yooyu di banaliser affaire bi waaw ba bi mees ko léegi di ko gis ci télé yi di ko gis fu nekk ah ñu par nangu ko ba bés bu ñu leen di wax loi bi ña dëggoon dootuñu amati force ba doo fa ne kenn ndax mbir mi mees nañ ko leen ñu ñëw jàllale ko suñu yonent way saasaam nag ne waaw bu ngeen leen bàyyeeg lañ nam halaku dinañu alku ñoom jami'an yéen ak ñoom mboolem seen waaye wa in axadu ala aydihim buñ jàppee ci seen loxo ne leen lii du fi am parce que mbonte gi moom du ngeen ko fi lawal mbonte gi du fi du ngeen ko fi lawal jàmmarloog ñoom ci façon yi leen sharia may loxo làmmeñ sa xol ku nekk lañ ci man bu boobaa téye ci seen loxo ba mbonte ñu bëgg du fi tax du fi taxaw bu boobaa de najaw wane jaw jamia ñoom ñëpp mujj nekk ñoo xam dañuy sóob am félicité am li nga xam ne mooy ngërëmu seen borom ak li nga xamante ni nii hein mooy alkale dina leen sori waaw lii mooy fiqu amir bi alhamdulillah mooy al bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar kon man na ñett la ci bokkam tooguñ waaw wa inna ash-shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum te gis nga saytaane yi suñu borom nee na dañuy wax yu seen parandoo yi waaw dañuy wax yu seen parandoo yi liyujadilukum ngir ñuy daggasante ji ñoom tooguñu de waaye bu ngeen fi xullee wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun bés bu ngeen leen seen façon fausse argumentation yi ñu yor nga xam ne sarabum biqi ala yahsabuhu adh-dham'anu ma'a ñu koy jaamu or nekk wax ju rafet ak kii l'intellect tel nit si jàmm nga mag ci caaxaankat yu mag yooyu yéefér yu rëy yoo jële seeni idée seeni wax daal di lay def euh, euh, tax nga faale ba topp leen ci innakum dëgg-dëgg bu boobaa yéen la mushrikuuna nekk ngeen ay mushrikuuna yu mag ay bokkaalekatu yàlla waaw moo tax an nahyu loolu lan moo leen ci sobi ñi yonent way saa sam nee na mooy buñ leen teree téye seen loxo mooy tere nañ leen lu ñaaw liñ nar a def bënn gaal gi mooy def fi loo xam ne lu yàlla tere la ci kaw suuf waaw bu boobaa di ngeen mucc ñoom ñu mucc waaw ah bu ngeen leen bàyyee waaw amal xabat ida kasura al amal iqabu as-saaliha was-saalih waaw bugal mi day ñëw daj ñëpp ku baax ku baaxul léegi nag bu dee ka bañoon léeg-léeg borom bi nit ki bañ sax loolu bañ ko wax ko waaye bugal mi ñëw raafal leen après nag borom bi àtte ku nekk ca kaw yéeneem gisoon nañ ko ci buntu yéene bi ñuy tàmbale ci téere bi ba imaam ba ba sayyidatu Aisha radiyallahu anha doon laaj yonent bi saa saa ñoo doon dem bëgg a euh, toj kaaba ga xare kaaba ga ñu ñëwee ba ci yoon wi rek. affaire bi suuf si tremblement de terre ñun ñun ñu faatu ak ña ko nekkoon commerçant yi Seydou Balaye Sane mais yow naa traversé ça mais man ñooñu sax comprendre na mais ñi nga xam ne ñoo demoon doon vaquer wu seen préoccupation ñii di jënd ñii di jaay ñii di voyage suuf si yëngu ñoom it ñu faatoo mu ne waaw. ginnaaw gi yàlla dekkil ku nekk ala niyyati ku nekk la yàlla dekkil ci kaw yéene ga nga xamante ne moom la faatoo woon keroog képp koo xam ne bañoon lu bon loolu fi nga newoon fi nga faatoo noonu ngay dekkee. waaw képp nag koo xamante ni dañ koo gërëmoon bàyyi gaa yi di def nga gërëm ko yow itam noonu la la borom biy dékkale yàgg ñoom a yem ndax nag ah ah yub'athul mar'u ala ma mata alayhi waaw nit ku ne ak yub'athul abdu jaam bu ne dañ koy dékkal ca kaw la mu faatoo waaw te sa yéene rek boo faatoowee yu weddi yàlla noonu ngay dékkee boo faatoowee li nga xamante ne mooy gëm yàlla ak gërëm dogalu yàlla namm namm yàlla ci kaw suuf nga gërëm ko kontaan loolu ngay dekkee kon loolu mooy hadith bi kon ñu gis digle lu baax ni mu amee solo te ñu xam ne loolu yemul rek ci naan man man daal wolof yi kese laay digal wala biir wolof yi man daal séeréer si kese wala man daal ci biir comme ni ñu waxoon murid yi kese ndax boo fi bàyyee nit ki ngeen bokk Sénégal ñenn ñi di def nga naan non parce que Tijaan yi la man murid laa comme ni ñu ko waxee woon mooy yow yéen gaaw yéen yéen a ci bokk nekk di malien yéen a bokk gaaw gu ngeen ne waaye commencer ibda bi nafsika tàmbaleel fii nga nekk wa atizal qurba haqq sa ñii la dina jege muy wolof yi nga bokkal réew mii surtout jox leen seen àq mooy lan ah ci yiw te mooy luñ naree dek nekk loo xam ne baaxul nga yee leen ci bu ñu nekkee ci lu baax nga encourager leen ci loolu waaw mais te doo xool ba couleur la yor ak nan la mel ak fan la bokk def ko li wajhi llaahi tabaaraka wa taala te nga xam ne gaal gi yéen ñépp ko bokk bés bu ngeen bàyyee ñenn ñi bënn ko ah caaxaankat yi mutrafuha yi noceurs yi nga xam ne dara showbiz de ñi ànd ak ñoom ci ñuy woote këriñ ak ñi nga xam ne ñoo yor wàllu politique bi ngeen bàyyi leen ñuy def lu leen neex ci réew mi yéen ngeen toog naan sëriñ bi la nekk ci deram rek yor kursam wallaay bu mbugal mi ñëw yéen ñëpp la yàlla y dóor mbugal bi la wax ak noo mën a mel ak ku la mën a jur borom bi faalawul yooyu waaw waaw yoo xam ne doo leen dégg mukk lu dul bu politicien bi naree yàqule nga koy dégg waaye bu ñuy xotti xormaay islam yoonam new ci xanaa ñuy xotti xormaay moom sax léeg-léeg moo jàpp ne dañuy xotti xormaam mais kenn xottiwu fa xorma kooku dañoo wax dëgg kese ñu nar laa rey nar laa def lu nekk ne waa ji dina dee jihaad ji dekki na waaye bu ñëwee sharia yonent bi alayhi salaam mi nga xamante ne nii yow ka nga ne moom ngay topp te bu ko woon te amul kenn te loolu jullit ñépp noonu lañ mel awliya yépp amul kenn koo xam ne moom lañ te moom lañ féeteel euh, euh, ci kaw yonent bi alayhi salaam d'ailleurs moo taxaw ñuy yëngu moom bu ñu ko waxee lu ñaaw def ko lu ñaaw sa yoon naw ci li gën a foor la ngeen di wax dafa ret waaw léegi ñu wax loo xam ne dëgg la ci sëriñ ba nga xam ne nee nga moo nga jox nga ne waayi lool ak ñàkk teggin la foog ñu ray ko waaw bu ñuy wax ci sariya bi di neenal attey islam yi ay nit taxaw naan julli di xas ñiy julli doo leen dégg mukk ñu wax di xas ñiy woor naan ñi ko dul def saxaleen féete kaw ñenn ñi ko dul def sax leen féete kaw doo dégg kenn wax daanaka ñépp ne miit waaw te buñ nee walla kër sàngam nangam ak nangam waa ji wax dëgg rek gaa yi nar koo rey yéen xam ngeen ne loolu loolu mooy lan loolu mooy lan c'est quoi yow yaa ngi toog ci branche bi nga xam ne moo moo tax nga nekk ci kaw fañ la yéegal nga toog di scier sa branche bàyyi ay nit di ko scier nga toog doo intervenir lu dul ci yu mel noonu waaye bu dee diine sa yoon new ci kooku mooy yaa ngi gërëm ñuy bënn gaal gi nga nekk wooteel tariixa bu la neex tariixa yépp ci biir l'islam lañ ne ci gaal gi lañ ne addina bii lañu ne newuñ ci ah, barzax newuñ fenn fii lañ ne ngeen toog gaa yi fure les les les lois de d'Allah di ko ŋaññ ci plateau télévision yi di ko ŋaññ ci site internet yi di ko ŋaññ ngeen toog amul kenn koo xamante ne moo jooyal l'islam waaw waaw <laughs> bayta ba sa Cheikh al Umar al Fuuti Taal radiyallahu anhu doon bari lu mu <laughs> ko taaraab bu ne ku faatu ku ne am nga ku na jooyal ku faatu ku ne am nga ku la jooyal dëggal la waaye l'islam moom amul gaa yi di ko jooyal allahu akbar wal iyaadu billah wal iyaadu billah a'aadana allahu min haa'ulaa yàlla nañu borom bi musal ci façon yu mel noonu waaw l'islam di tax ñu xam leen buñ koy ñañ di wax ki nga xam ne moo moo féete kaw ñépp yonent way saa saam seen yoon la ci li gën a rëy lu ñu wax mooy waa yi dañoo rek bàyyi leen dinañ ko gis nga laalal leen koo xam ne nee nañ seen sëriñ la ñu bëgg a wëlbati asamaan ak suuf ba pare bëgg na ñu ngi ci lislaam yéen a sori lislaam waaw kon nag yàlla nañu aslahana allah yàlla nañu borom bi hiwanal te teg ñu ci lii nga xamante ne moo tax suñu gaal gii ñu nekk ñun ñëpp di àddina gi duñu ko bënn ba alko waaye ñu nekk ñoo xam ne dañuy digle njekk waaye buñ gisee kuy def lu dul noonu ñu téye ci loxoom bu ñu ko defee de wallahi maa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy am nee na wa in axadu ala aydihim najaw wa najaw jami'a bu ñu téye